du jaage nag li doomam tudd Qaasim rek a tax ñu di ko wax Abul Qaasim waaye dafa wax ne tudde leen sama tur ni ki Muhammad waaye bu leen dàkkantale sama dàkkantal man yàlla def ma def maay séddale yàlla mooy joxe waaye maay séddale de lépp lu yàllay jox jaam yi yonent la taxawal sallallahu alayhi wa mu di ko séddale di ko jotal moo tax ñu di ko wax Abul Qaasim xas mu ji firi séddale ci la tuddam woowu jóge de moo tax be woowu tudd moom kenn du ko jël <clears throat> mu ne ko yow abul qasim abul qasim mi nga xam ne sama ngeen ci moom dama koy tagg rek waaye duma jékki naa abul qasim waaye bi looloo mi géej naa ci xam-xam yi lati xam-xam yi nga xam ne alayka wàcc na ci yow mi ne laay tukke fi yàlla waane maa ngi géñ ci xam-xam yi wàcc bàyyi ko ci yàlla ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aji bind laa ñeen na ko im laaw nag fite li yàlla wàcce ci yonent ci xam-xam te benn bind bindkat nekku fa woon boo xam ne dana bindal yonent li ko yàlla jàngal xanaa lu ci nekk rek yàlla koy wàcc ci xam-xam yonent rek moom mu di ko xamal nit ñi muy alquran ak mbooleem hadis yi nga xam ne solo dañ ko jële ci yonent bi ak sariat bi lépp yonent ko wattu te moom mën na bind mën na jàng mbind jotal ko mbooleem xeetu yi muy dem ba léegi xam-xam yooyu nga xam ne ma nga bàyyi ko fa yàlla wàcc ci yow nga jotal ko mbindeef yi te kenn bindu ko jox la maa ngi génn ci yooyu waa aliyin géñ naa ci aliyin ibn abi dama tafal ta ba nga taflee bi ay na i ci ñaari bëtam ya wakkiltaaw maa képp ci ñoom ram daa waa ji wanante la maan bi mu ñu mboole maa ngi géñ ci seydina ali ibn abi taalib ali ibn mi nga xam ne taf nga ci tafi nga bëtam te fekk boobu ma de xareb dafa takk ji jox ko kenn ci saaba yi mu dem ñu dama ji dàq leen ci sa mu takk raaya ji jox ko keneen ñu dàq leen ci ëllëg sa mu ne damati nañ dàq nañ raaya dàq nañ xare yàlla bi daq nañ leen dama nañ seen raaya ñu ne waaw mu ne géñ naa ci keeme sama bakkan bi bu ëllëgee naa jox raaya ji koo xam ne duñ ko dàq de ëllëg ma jox raaya ji koo xam ne sopp na yàlla yàlla sopp na ko de Sidina Omar ne mas da mébét ak fal lu may guddi keroog na ne nelawut dem ngir bëgg rek ñu fal ko ko ndax li yonent wax ne koo xam ne sopp na yàlla yàlla sopp ko def war ñëpp ñu ñëw wër yonente sallallahu alayhi wa mu ne ana Ali ibn Abi Muttalib ñu ne ko dafa wanante de wanante koo xam ne jàppandiwut moos mu mën a ñëw mu ne nañ ko woo dañu indi ko yonente sallallahu alayhi wa sallam taf li ci bari rek mu mel ni mos da wanante mu daal di takkaraaya ci jox ko ne ko demal mu ne ko bu ma demee damay xeex ak ñoom bañ mel ni nun nekk jullit niñ nekk jullit yonent ne ko defal ndànk yàlla jubal ci sa loxo kenn rek mu dugg ci lislaam moo gën mbooleem li bi fenk di ko tiim de soo demee na nga leen xoo ci lislaam suñ nanguwut nga xoo leen ci ñu ñu joxe galag wàcc ci suñu àtte suñ nanguwut nag nga xeex ak ñoom de sidina Ali daldi daldi demal Xaybar jàmbaara nga fa woon joo xam ne moo doon maraay doon dàq nit ñi ñi di ko wax maara bu jàmbaari yahud la joo xam ne junne lay xeexat ba nga xamee ne Seydina Ali jib na ko rek mu dal ne may maara bu mi nga xam ne ñëpp xam nañ ma sama gannaay waaw ñëw na de ku siboo dajet laa kenn bëggut a dajeeg man ci xare de naa ko def Seydina Ali ne ko man maay ki nga xam nag ne sama yaay def ma tuddewoon ay dara de man sama yaay tuddewoon gaynde te Sidina Aliyu yaayam daf ko bàyyi woon muy nelaw ci lal mu génn dem doxi dikk fekk jaay jaani ña war wàcc ci lal ba fekk ca Sidina Aliyu Sidina Aliyu xeex ak moom baray ko ta ba liir la yaayam ne man ndakete hoo gaay de laa judde moo tax ñu di ko wax dara ba tey sëriñ seen seen bopp mu ne ko man mi sama yaay tudde woon Haydara te yow gén gént nga biig gaynde di la lekk mu ne waaw mu ne ko may gaynde gi la doon lekk biig ci guddi Sidina <clears throat> borom kasu la daal di fenqoog mahrabu caw ko jaasi xar ko ñaari xar dal di kabar tata ja dal di hubbeeku tata ja ñeen fukki góor ko daa buñ ko tijjee ñeen fukki góor ci jàpp musa ko hubbeeku de sidina Ali doxob camoyam rek la ko xëcc rek dajji ko waaw dal di tijji tata ja de dugg waaw ci lañ mange mange xaybari de nettali nañ ne ba nga xamee sidina Ali dóor na maara bu jaasi ja jaasi ja dafa ko saari ca tatay xaybar ja aw xeer wadde ca dem ci kaw bañ tegee ñeen fukki guddi la sogo la xeer wa sogo delti ci suuf de ba xeer wi rote yonent ne xeer wu xam ngeen fu mbokk bokk ñu ne déedéet mu ne ba ali di caw maarawu te la xeer wi wadde woon de ba léegi mi ngi sogo delti ñaata fan ñu ne ñeen fukki guddi sidina ali ne géñ naa ci ki la yónni su fekkoon ni booba lu toll ni perab bëtëb melante ci ñam mi ngi ci sama biit wala ndox kon du delsi waaye booba mi ngi xiif a xiif be lu tuuf melante nekku ci biiram ci ñam du jaageen ndox de mu doole jooju kooku su lekkoon ba suur <coughs> kooku mag xareb xaybar ci lañ mange mange yi nga xam ne ci la tafiyatu ba bokkoon yonente xaybar yi de ba nga xamee ne ñëw nañ nag Medina yàggut ci lañ dem Makka xeex fatu Makka te de mu ne géñ na ci aliyu moomu wa bi rayhaana tey ni géñ naa ci ñaari gëtt ya ñaari sati yonente sallallahu alayhi wa sallam hasan ak huseenu tii buuma gëtt seen min gëttu kene ci yow la si gëtt nga xam ne udiyaat dénkeef na ko udiyaat uma dénkeef na leen saara aw saara mi ngi géñ itam ñaari sati yonente hasan ak huseenu ñi nga xam ne Zahra leen judde kii Fatimatu binti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ay ni ñaari way lay sa yoon seeni de di fàtteloo ma tafu tafu musaabe yi ma musiba seen ñoom ñoo wala karbala du jaagen karbala de mooy ñi nga dañ leen a sayidloo bi yëpp leen mujj rey gannaaw yonent bi ñoom ñaari way sayid yi nga xam ne duma ma fàtte tafu mukk du ma fàtte karbala foofu lañ sayidloo sayidina Useynu de tafu dëkk bu ndaw la bu den de karbala karbala mooy dëkk bu mag ba de mu ne du fàtte tam xarit du fàtte Karbala de na ne suuf su nekk rek dafay jàq ba mel ni mu ngi Karbala bés bu nekk itam dafay jàq ba mel ni mu ngi ci bésab tam ci bésab tam xarit lañu rey Seydina Useynu de Hasan itam dañ ko posone ñoom ñaar ñëpp Banu Umayya ñoo leen rey ngir bëgg bëgg a jël nguur gi rek te ñoom nangu woon nañ leen a bàyyi nguur gi waaye terewut Seydina Hasan dañoo neexal jabaram mu posone ko mu seyit Seydina Useynu moom ñu xeex moom rey ko dagg boppam waaye ñoom ñaar ñooñu teewul daal maa ngi gën ci ñoom de bi Abi Bakrin gën naa ci Abu Bakar nga xam ne saxa wét na di naa si ñeen nit ñi iqtidaawoon roy bii ci moom fi xayaati ko ci dund sa de mi ngi gën itam ci mbooleem saaba yonent yi waaye raw na ci abubakar siddiq ki nga xam ne mooy njël benn saaba yi de abubakar siddiq mooy kan mooy ki gën ci xeet wi ci dajeeg mboolem xeet wi déedéet mooy ki gën ci mbindeef yi daal gannaaw yonent yi buñ dindee lu ñuy tuddee yonent daal abubakar a gën ci mboolem xeet yi de yonent ne siddiqin yi ñett lañ aji gëmi aji gëmi isa ca yaa aji gëm ja ca yaasin habibu najaar ak aji gëm ja ca xaafiri ki gëmoon ci nitu firawna ku leen ñetteel mooy abubakar te moo ci gën de mooy ki nga xam ne moom kenn rekk moo mën a doo xerimaan ci àddina te yonent ngi dund sallallahu alayhi wa sallam wayu gaa ngi wàcc de xamut keneen ku ko ñaareel koo xam ne nekk na élimaani xeer wi te fi kanam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam de yonentu moo daa jiite julli ba nga xamee ne xopp na xoppam ji nga xam ne ci la génne àddina nag xopp jàng ko dal ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru diggi yi waxaa waaye boobu daal moom kare la juróom fan ak ci diggi ci diggi gàmmoo ci la yonentu tëdd xoppam jële opp xanaa opp na bon ñaaree fan ci diggi ak fukki fan ak ñaari nga xam ne moom la opp ci tamxarit moom la opp ci gàmmu ci boppam de bés bi mu juddoo ci la génn àddina <clears throat> fukki fan ak ñeent la opp ba opp ca diisee ci moom nag bés ñu nodd di ko nekk di ko nekk di ko nekk di ko nekk ba ñu ne ko nit ñaa ngi lay xaar rek ci julli mu ne dem leen duy juróomi mbuusi ndox sottil ma ko sotti ko ci sama kaw ndax tàngaay wàññeeku ndax ma mën a dem jiite ji nit ñe ñi sotti ko ndox ma ba mu ne doy na doy na doy na ba mu jógee bëgg a dem ca jàkka ja rek ñaari gaa ngi ko lëng si dina Ali ibn Abi Talib ak ibn ak Abbas ibn Abdul Muttalib naka la dox tuuti rek dal xam de ñu dellu si ko tëralaat ko sallallahu alayhi wa sallam ba mu xiqee ne ndax julli nañ ñu ne ko déedéet yow la ñu nekk julli de mu ne nañ ma sotti ndox ñu sotti ko ndox mu jógati dellu xam ba mu xiqee nag ne mu roo Abubakarin far yu salli bi naas yi nañ wax daal Abubakar Sadiq na jiite nit ñi de sidina Abubakar ay jiite juróom-ñetti fan yonent a ngi dund Jibril a ngi wàcc alquran a ngi wàcc yàllaa ngi teew kenn kontarut kilimaa nag Abubakar Siddiq du yàlla du yonent bi du Jibril du alquran du kenn ci xeet wi de kooku Abubakar a ko jago radiyallahu anhu mu daal di tudd ingrédients nag anfaqa dund leen mu almaala jut wal muhaddi te mooy aji dalal ji yow ma saqifati bésab saqifatu bani saadata abubakar siddiq mooy kan mooy ki nga xam ne bésab saqifatu bani saadata moo dalal xeet wi de mooy ba yonent génne àddina lan saar ne jeex na nag wala yonent dem na ñun dootuñ topp benn buur lu mooy kenn ci lan saar rek na muhajir na fal seen buur ñu fal suñ buur rek de waaye kenn ku fi nekk xëy na lan saar yëpp. kooku yonent rek la de gannaaw yonent ñun duñ ko nangul kenn dal di beru ca saqifatu bani saadata de pareel seen waaye joo xam ne moom lañ bëgg a fal de Abubakar ne Omar kaay gunge ma ci suñ mbokk yi de Omar ne maa ngi maa ngi tëral sama xutba gi nga xam ne moom laa bëgg a wax buñ demee dajale dajale dajale dajale benn bu ma demee lii laay wax mu ne bañ a àggee rek Abubakar ne tëccet lépp lu ma bëggoon a wax Abubakar wax ko wax lu ko gën a rafet de mu ne ba mu xàggalee ne buur bi ci muhajirin lay ma a nekk ndax lool la alquran tëral alquran dafa wax ne ñi génn seeni dëkkat ak seeni alal ngir bëgg leen bëgg a dimbale yàlla ak ab yonentam ñooñu ñooy saalixoona loolu la alquran wax ci saaru xasri ñu ne waaw mu ne yéen lansaar lu leen yàlla wax ci alquran ci saaru tawba daf leen ne na ragal yàlla te na ngeen ànd ak saadiqina saadiqina yéen ñoo war a ànd seeg yéen am yéen yéen a war a ànd ak saadiqina ah ñu kon ñun ñoo war a ànd ak saadiqina mu ne bon nag buur bi ci muhajirina lay nekk faw yéen yéen a ci topp de léegi nag léegi nag tànn leen ci kenn ci gaañi ñi juróom benn gaa ngi ni taxaw ku ci ne xóor na ma ne bi yonent yi génn àddina gërëm na ko Omar ibn Xattaab a ngi Abu Ubayda ibnu Jarrah ngi Usman ibnu Affan ngi Talatu ibnu Ubaydillah Sa'd ibnu Maas Sidina Umar ne mboolem la Babakar wax dara soofu ma ci lu may googu kaddu de waat naa ci yàlla ne ñu taxawal ma rey ma te duma dem safara moom ma gënal may jiite mbooloo moo xam ne Babakar ak ci seen biir de gisuma daal lu ma jaral loolu mu ne ma daal di tëb rek ne yéen indil ma ku ci mën a indi jikko yi na wax ku ci mën a indi alquran seedeel ko ne saaba si yonent la ku may Babacar isyaqu li saahibi laa tasanni laa maana ñu ne kenn loolu Abubakar rek ko jagoo saniye isnayni ñaar ñi nga xam ne yàlla rek a leen ñetteel kan ak ne yonent Abubakar mu ne ku mën da indi wu melo rek bu xëccoog Babacar de daal di talal Sidina Abubakar loxo ne ko man jaayante naa ak yow ña fa ne woon ñëpp jaayante Sidina Abubakar ne ko ñun jaayante nañ bañ dellu see ci jàkka jana Sidina Omar dajale xeet yëpp ne leen lu muy ñëpp a daje ñu wax ko ñëpp d'accord ci jaayante waaye dama ragaloon rek mbooloo mu tasaaroo waaw tax mu rek waaye léegi nag yéen xeet yi yéenay seen bopp waaw ñëpp ne jaayante nañoo Sidina Abubakar de ñu dal di fal Sidina Abubakar nag mu wuutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku mooy waaw bésab saqifatu de keroog bu taxutu nag Abubakar waaw xeer wi danañ danañ danañ danañ danañ xëccoo te it réer dana tabbikoon ci xeer wi de ndax mbooloo ci saaba yi dañoo dal di murtad juróom-ñeenti gii dal di murtad ni ñoom dootuñu joxe asaka xus min amwaalihim sadaqatan la yàlla waxoon yonent ne ko jëlal asaka ci nit ñi kañ ko jëloon dem na keneen ñoom dañ ko jox keneen Abubakar ne ku tàggale julleeg asaka rek ma dog sa baat amut kii a kaa Omar ñëw ne ko ah Abubakar seetlul mbir mi yonent daf yàlla digal na naa xeex nit ñi bañ wax laa ilaha moom muhammadu rasulullah suñ ko waxee nag sange nañ seen i bakkan ak alal mu ne ko tos ko re sama war ibnu xataab sori ma di mbër ba ngay xéefar eh, ragal ba dee bi nga nekkee jullit sori ma man ku tàggale julleeg asaka rek ma xare yow de mu ne ba ma gisee Abubakar dogu ca rek ma xam ne loolu dëgg ma fekk ko ca de naa ko def gis nga yàlla ci alquran fu mu wax aqimu salaata aatu sakaata la cay teg daf leen lëkkale kenn mënu cee wét lu may ci morom ma loolu sidina Abubakar a ko saxal ni ko konoon pank boobu daañ ko rotal suñu rotaloon boobu beneen yoon ñu rotal beneen ba ba ñu rotal pank lislaam juróom yépp moo tax be sidina Ali ibn Abi Talib ne wallaay jigéen jurut ku gën Babakar gannaaw yonent yi de war na keroog moom kenn rek kenn topp ko ne dafay xeex ak mboolem arab yépp su fekkee dañoo murti ne dootuñ joxe asaka de ne benn nos benn mbortu buñ doon jox yonent ku ko tere rek ma xeex ak yow de ba arab yëpp dellu si aat nangu asaka rek day bés sidina Ali ne ko defal ndànk Baabakar kera xareeb uut da ngaa léewoo sa doom Abdurahman Abdurahman dafa ñëw ne albrasa koy sama nawle na génn Abubakar ne ah kooku may nawle man mi ko jut mbaaw ne yonent ma dem yóbbu ko safara léegi yonent ne ko yóbbale ma sabakan bi bul dem bul xeex moom mukk yéen mu ne ko bàyyi ma yóbbu ko safara léegi man mi ko judde yonent ne ko bul xeex moom de yóbbale ma sabakan bi daal am naa ci yow soxla te kooku yaa fa nekk rek te moom waxambaane la yow ngay mag waaw yonente xaaye ko ne bu mu xeex ak Abdurahman de waaw fekk na booba yàlla na mu jàmm ci Abdurahman rek gannaaw ga tuub na nekk julit <coughs> Abubakar moomu Sidina Ali ne keroog ba la yonente wax ne yóbbale ñu sa bakkan bi tey lañ gën a soxla sa bakkan bi nag ci keroog de boo nag waaw na nga toog de yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn àddina ñi jaayante Sidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu soog ko suul nag ci néeg nday Aysata fekk na yonent waxoon na ne ab yenent duñ ko toxal